di wax ci laayaab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent di wax ba léegi ci ñaan gi nga xamante ne nii keroog bi seydinaa ibrahim ak seydinaa ismail ala nabiyina wa alayhim assalaatu wassalaam doon yëkkati li nga xam ne mooy kaaba ga di yëkkati fondation yaak cosaani kër ga yi nga xam ne mooy néegu borom bi tabaaraka wa taala di tabax kaaba ga tey ñaan seen ñaan yu am solo yoo yele ñuy continuer ci seen ñaan nga ñu ne rabbana yi yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan wabaas yow yal na nga yebal fiihim ci sama suñu sët yii nga xam ne ñoo nar ñoo war a dëkk fii nii ci néeg bii nii da bopp daanaka foofu ab àll la woon ña fa ne woon bariwuñu woon mu ne waaye na nga yebal ci seen biir rasulan am ndaw ñoom moom bokk ñoom ñi nga xamante ne nii wax bi nga xam ne moom la ñuy naan wolof njaay nee na wax jooju moom dëgër defu ko voilà mooy njariñ loo fekke loolu moom du waxu dara voilà njariñ moom loo fekke mooy lu ma naru la fekke njariñam man du ma ci sonn boobu moom bon wolof njaay yàgg naa wax yu am solo waaye bii moom solo benn solo amu ci bu dee comprendre naa ni loolu lay wax mooy loolu lay tekki bu tekkiwul loon nag loolu ngeen xam ne kon maa juum waaye daal bu dee lii lay tekke njariñ loo fekke mooy yow daal njariñ loo naru la fekke njariñam lépp looy def nar cee sonn bu dee ne yow fruit ya fooy téef ya ca war a génnee yow doo ko fekkee te doo ko jariñoo bu ci sonn kon nag bu dee loolu la moom loolu du waxu dara loolu moom moom du waxu égoïste dëgg ngo mooy li nga xamante ne nii du wax ju baax biir du wax ju baax bi bëj bi di kon nag rabbana moom ñu ne suñu boroom wabaas yal na nga yebal te daal di def fii him ci seen biir daal di fiy yónne rasulan am ndaw ñoom moom xam nañ ne kon ñoom ñoom du ndax ñoom ay yonent lañ ba pare te xam nañ seen sët yi fiy ñëw ñooñ dañ leen a bëggal yiiwu koo xam ne moo fiy nekk ki nga xam ne sila mooy relation boobu war a dox diggante jaam bi ak boroomam ka nga xam ne moo leen di indi di leen leeral ci loolu nan lañ koy doxale muy ndaw borom bi tabaraka wa taala di nandal seen ruux yi seen xol yi mu ne nag ñu mel noonu dañoo bëgg nga yónni ci ñoom am ndaw minhum yoo xamante ne nii ci ñoom lay bokk voilà ñoo xamante ne nii nag yorent boo xam ne yatlu alayhim bu ñëwee da leen di jàngal li nga xamante ne nii lan la leen di jàngal alayhim ci ñoom aayaatik sa laaya yi ñoom lañ lay jàngal de voilà di leen jàngal ñoom di leen xamal li nga xamante ne nii mooy sa laaya yi mooy yi nga xam ne moom ngay wàcce ñu ngi man di niitoo di leerloo ci shirk ak yi nga xam ne ñooy bokkaale yeeg ba yi nga xam ne ay ba ay ay ay feebar lañu feebaru xol yeeg ba yi nga xam ne bàkkaar yi wa yuallimuhum yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam di leen jàngal te di leen xamal alkitaaba téere bi wal xikmata ak sunnaam wal xikmata waaye xam-xam yu kawe yi nga xam ne ñooy génnee ca téere ba ak fiq ba cay génnee mu leen koy xamal de di leen ko naan dal par ndànk-ndànk ba niñ koy jàppe man koy dund mën a nekk ñoo xam ne rabbaani ko ji borom bi tabaaraka wa taala plein wa yuzakkihim te ci téere boo bële ak jàngal gim leen di jàngal ci la leen di fóote daal di leen raxas ba ñu set ci façon jikko yu ñaaw yépp yi nga xamante ne nii suñu borom noonu la mooñaaleeg doomu aadama bi comme yam doon wax ca suuratul maarij innal insaana xuliqa halu'a ba noonu yooyu yépp ñu man cee set ba mu fóot leen ci ban set wicc waaye bi ci gën a garaaw di shirk bëgge ak li nga xamante ne bañ ku baax daal di bañ iñaan ak façon jikko yooyu nga xam ne yu ñaaw yoo yële mu leen ci fóot ba ñu set wet innaka dëgg-dëgg yow borom bi tabaaraka wa taala anta yow de al azizu yaay ki nga xam ne yaa noot ci sa nguur te yaa am sañ-sañ lu la neex def alxakiimu yaay ki nga xam ne yaa xereña yaa tee kii nag seen ñaan gii suñu borom wallahi daal dina koy nangu lool moo tax comme ni nga xamante ne nii noonee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal boppam ci xadis boo xamante ne nii qad rawaahu al imaam Abu Daawud at-Tayaalisi waaye lu ko moom al imaamu Ahmad daal dina koy soloo tamit rahmatullahi alayhi ci xadis boo xamante ne nii mu ngi jaar ci al Irbaad ibn Saariya ne ko waa sa mbir moom sa mbir te lii ba ñuy njëkk a gis siira ba doon gis mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataa yu njëkk gisoon nañ xadiis bi nii dañ koo laaj ne ko waa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa sa sa tàmbalee mbir moom nan la tàmbalee mu ne ko daawatu abi ibrahim mu ne leen man maay ñaan gu nangu sama baay di ibrahimu waxoon nañ la baay moom maamu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye wax nañ la maam dañ koy wax baay loolu moo taxoon keroog yawma Hunayn xareb Hunayn xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam mooy Seydina Abdallah te baayu Seydina Abdallah mooy Seydina Abdul Muttalib yi léegi keroog bi nga xamante ne comme niñ ko gisoon ci Sahih Imaamul Buxaari yi wag yooyu bi ñuy gis ci gàttal ghazwatu Hunayn ci suuratu li nga xamante ne nii ah bi ñuy gis ghazwatu Hunayn keroog gisoon nañ li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan ana nabiyyu laa kadib ana ibnu Abdil Muttalib man maa yonent bi nga xamante ne bi gaa yi dawee waa Hawaazin daal di leen rafaal ak flèche ratatatatata fas yi daal di tasaaroo ñu bari daal di wane gannaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di foncer ci noon yi ak berkelleem boobale fekk Abu Sufyaan bi ibn al nekk ki nga xamante ne nii magu Abdallah bi jur yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jur muy Abu Sufyaan bële bokkul ak sangu Quraysh di ibn Harb déedéet kii mooy ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib ak al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ñu ngi téye ci gëléem gi muy foncé ci seen biir ñoom yéefér yi te gaayaa ngay daw ci jullit ñi mu naan ana nabiyyu laa kadib ana nabiyyu laa kadib ana nabiyyu laa kadib ana ibnu abdil muttalib man maa yonent bi nga xamante ne nii amul wax ju sutante ci wax jooju de na man yonent bi yàlla laa te ana ta man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man maay doomi abdil muttalib te pourtant maamam la ndax baay maam dañ koy woowe baay moo tax suñu moom mu ne ana mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngeen maa laaj sama njaal beenu mbir nan la demee mu ne da'watu abi ibrahim man maay ñaanu sama baay di ibrahimu alayhi salaatu wassalaam wa bushra isa maay mbégtee ga nga xam ne ke seydina isa ibn maryam almasihu alayhi salaatu alayhim assalaatu wassalaam doon joxe la bonne nouvelle di bégal jaam ya waa banu israil ca suuratu safi bam naan leen wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di yasmuhu ahmad maa ngi leen di bégal ci yonent boo xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw sama gannaaw man seydina isa te turam moom mooy ahmadu alayhim asalaatu wassalaam kooku mu ne man maay mbégte googu Seydina Isa doon bégal nit ñi mana wara wara at ummi te sama ndey di Amina sayyidatuna moom di gis na annahu ko ne moom xaraja génn na minha ci moom nuurun adaat lahu qusuur ash-Shaam da cee leere nu leer goog daf cee leere la nga xam ne mooy palais Shaam ya di palais ya nga xamante ne nii mooy Qaysar fële ca Constantinople foofu la ca Shaam ak dëkk yooyu la ca Byzance yooyu dañ cee leer ndax leer gi nga xam ne moo génnoon te yaayam daal di woon koy gis kon nag loolu lépp mooy kon lan mooy ñaan gii nga xam ne moom la ñaari maamam yi di xaliilu rabbil alamin ibrahimu ak doom ji di seydina ismail ala nabiyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam seen ñaan gii kon gis nañ ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eskay gis nga mu ngi noonu mooy xoolal rek ñaan ngir sa sët yoo xam ne ñu ngi ñëw ndaw a jaloore gis nga lu mel noonu waaye ñaanalal ñépp mbir mi mu ngi noon mooy bu ko yemale ci yow kese ay lu ma dul njariñ lu ma mënul a fekke jarul a sonn déedéet loolu wax nañ la du wax ju waxu ku yeewu kon nag suñu boroom ne waman yarghab waa ana kan mooy ki nga xamante ne nii waman yarghabu an millati ibrahim kan mooy xemmeem bàyyi fi ah xemmeem leneen bàyyi fi li nga xamante ne nii mooy yoonu seydinaa ibrahim doxaliinam tërliinam waman yarghab kan mooy bàyyi mu ne wa man yarghabu an millati ibrahim ana kan mooy xemmeem leneen wala kan mooy bàyyi tëralin yoonu soobuwuna seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam illaa man safiha nafsa waa ji nga xam ne moo alak boppam daal di kuttusal boppam ngir lan topp leneen bàyyi ko jënd kook leneen kooku moo doyadal boppam de kooku lu dul ku doyadal bakkanam wallaahi daal di koy teg ci cànkute kooku kese moo fi bàyyi fële daal di fiy déeg bàyyi daal di isolé sànni fële yoonu alxalil alayhi salaatu wassalaam di topp yoonu keneen ak kooku ku man di doon moo tax xoola rasulullah mi ñu doon mi ñaan gi daal moom mi nga xam ne moom moo doon moom la suñu boroom na ne ko summa awhaynaa ilayk ginnaaw gi man borom bi ma wax yu la anit tabi nga topp millata ibrahima yoonu seydinaa ibrahim wa ma kaana minal mushrikiin te bokkul woon ci ñuy bokkaale comme kuffaaru quraysh yi ak yahuud yi ak nasaraan yi fi nekk léegi kon nag mu ngi noonu allah allah huwa xaliilu rabbil alamin mu ne kon nag mu ne kon ku fi bakkan moo fiy bàyyi di gënde ak yoonam keneen lu dul koo xam ne moo alal boppam daal di koy suufeel daal di koy toroxal wala qad istafaynaahu mu ne dëgg-dëgg ñun borom bi tabaaraka wa taala ñoo ko tànn de fi dunya moom alxaliilu moom mële di seydinaa ibrahim moom alayhi salaatu wassalaam ñoo ko tànn fi dunya fii ci àddina gu jege gi ñoo ko fi tànn def ko imaam comme niñ ko waxoon ne ko inna ja'iluka fi naasi euh, inni ja'iluka lin naasi imaama man maa lay defar nan borom bi ngir nit ñi nga nekk seen xudwa seen royukaay léegi mu ne kon tànn naa ko ci àddina bi wa innahu ta moom fil aaxirati ca kër gu mujj ko la mina saalihiina wat naa ne bokk na ci ña fa gën ña nga xam ne ñooy ñëfa gën a sell mu ne wa id qaala fàttalekul ba mu waxee lahu ba mu waxee kan rabbuhu borom bam bi mu ko waxee moom seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ne ko aslim ne ko wommatul yokkal wommatu yaa ibrahim man sa borom maa la koy wax mu ne qaala mu ne man aslamtu jébbal naa sama lépp li rabbil alamin ñiir ñeer ki nga xamante ne mooy mbooroomu mbindeef yépp mu ne nag wa wassa biha gis nga lii nii mooy lislaam gi yoonu wommatu gi moom la dénkaane biha ci lislaam gi mooy dénkaane gi ibrahimu seydina ibrahim daal di koy dénkaane alayhi salaam banihi ay doomam ñoom ñépp ñoom seydina ya ismail ak ñoom yaqub ak ak yi seydina ishaq ak ñeneen ñépp lii la leen dénk de wa yaqubu waaye seydina yaqub lii nii la dénk ay doomam ba muy génn àddina la leen yaa baniya yéen sama doom yi inna allah dëgg-dëgg boroom di tabaraka wa taala istafaata lakum tànnal na leen ad diina tëralin soobu waay li nga xam ne kon nag mooy wi fi seeni baay ne woon ak seeni maam falaa tamuutunna ta mooy lislaam ngal la waay kon bu leen faatu de